wa qitaalun fiihi kabiirun wa saddun an sabiilillahi wa kufrun bihi wal masjidil xaraami wa ixraaju ahlihi minhu akbaru inda allahi wal fitnatu akbaru minal qatl walaa yazaaluuna yuqaatiluunakum xattaa yarudduukum an diinikum in istataa'uu waman yartadid minkum can diinihi fayamut wa huwa kaafirun fa ulaa'ika xabitat acmaaluhum fi ddunyaa wal aaxira wa ulaa'ika asxaabu nnaari hum fiihaa xaaliduun suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laaya lii laaya bii nii ak di ci tegu loolu gisoon nañ leen bi nga xamante ne nii ci lañ doon gis ci suuratul anfaal li nga xam ne moo waral ghazwatu badrin gisoon nañu laaya bii te tuddoon nañ ko foofule ñaari laaya la yoo xamante ne nii day wax ci li nga xam ne mooy sariyatu abdillah sariyatu abdillah ibn jahsh muy yónnent arme ba nga xamante ne nii yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ci yónni woon seydina abdallah ibn nekkoon frère ci sayyidatuna fa kii Zaynab bint Jahsh newoon soxna ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokkam moo male di Abdallah ibn Jahsh moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam yónni woon nag ci sariya bii nii boole woon ko ko ñoom Seydina ak ñi nga xam ne ñooy Abu Hudayfa ibn Utba shaykhu Quraysh ak ki nga xamante ne ñoom Sa'd ibn Abi Waqqaas ak ñoom ñi nga xamante ne mooy Aamir ibn Rabi'a ak ñoom Suhayl ibn Bayda ak Xaalid ibn Bukayr léegi nag ba mu leen yónnee ci la leen joxewoon benn lettre joxoon ko seen njiit di Abdallah ibn Jahsh ne ko bu ko ubbi lu dul nga àgg fa nga xamante ne mooy bërëb sàngam ba mu demee ba foofale ci la ubbi lettre ba daal di koy liir léegi gis li ci yonente bi alayhi salaatu wassalaam wax ndax da leen a woon ngir ñu dem saytu ji xooli yéeféru Quraysh yi ci lan lañu tooge bañ ñëwee ba bërëb ba nga xam ne ca nax la jege foofu la ca Quraysh ci lañ gise woon ñoom ci lañu rombe woon ab benn convoi daal leen romb boo xamante ne nii ñoom Amru ibnul Hadrami ñoom ñoo ca ne woon ak Usmaan ibn Abdillah ibnul Mughira ak al-Hakam ibn ak mbokk abd Usmaan ibni abdillah di Nawfal ibni abdillah ñoom ñépp bokkoon ci waa Banu Maxsum bi nga xam ne nag ci la leen gaa yi gis léegi nag ñu daal di séen Seydina Okasha ñoom ñiy fekk convoi lañ yoroon ci convoi yi nga xam ne mooy njëggu Quraysh lañu yoroon ñoom ñii bi ñu gisee Ukaasha mu daldi di watu ñu ne ah kon de amul lu ñuy tiit ñee ñuy seen de ñoom Umar lañ ay nit lañ ñoo xam ne dañoo ñëw fii bëgg ñëw fii ci Kaaba gi zaadahallahu sharafa ngir daal di def umra léegi nag ku mel ni imaam Ibn Isaaq rahmatullahi alayhi dana xew-xew bii mu ngi xewoon ci jeexitalu weeru rajab te weeru rajab min ashhuril xurum daa bokk ci ashhurul xurum yi nga xam ne tuddoon nañ ko ci jataay yee ñu génn bi nga xamante ne nii loolu la ñuy wax mooy ci wàll mooy al ashhurul xurum ñu bañ koo jaawaleeg al ak yi nga xamante ne mooy mooy aj gi mooy weeru aj gi loolu leeraloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna léegi nag bi nga xam ne daal ñoom ci lañ leen gis léegi nag ñuy waxtaan ñu waxtaan seen biir daal ci gàttal ñoom jullit ñi ñoom Abdallah léegi daal daal nañ leen songu ci lañ faate woon ki nga xamante ne nii mooy Amr ibn al-Hadrami daal di koy rey ba pare daal di jàpp prisonnier Usmaan ibn Abdillah ak al-Hakam ibn Kaysan kanta Nawfal moom da leen a rëcc léegi nag bi ñu ko defee daal di jël ñaari prisonnier yooyale daal di indi ak la nga xamante ne mooy mooy mooy njëgg ma muy nga xamante ne convoi ba la ca ne woon ñun dil ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñëwee yonent bi alayhi salaatu wa wassalaam ne man digaluma leen woon ngeen di xare ji ashhurul xurum ci weer yi nga xam ne suñu boroom a ko wormaal waa si dañ ko doon def mooy doon wormaal weer yooyu yële ba doonuñ ci woon xarita lool jëlawuñ ko woon fenn lu dul ci charion yi seydina ismail alayhi salaatu wassalaam ni nga xamante ne nii moo doon yonent dëkk bi léegi nag ah yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne leen man digaluma leen woon ngeen xeex kon li ngeen fi indi du ma ci jël dara ah ba leen waxee lool nag gars yi nag oh ñu am nag benn problème bu rëy rëy rëy xamuñu daal nu ñuy def ginnaaw lu ñu def yëpp nde ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam lii la leen wax jullit ñi tamit daal di leen wax tamit wax yu ñagas ci lii nga xam ne moom lañ def léegi nag waa Quraysh daal di tëb nag def benn campagne médiatique wax ci fi nga xamante ne fépp daal da waay xool leen rek Muhammad mi alayhi salaatu wassalaam ak saxaabaam yii ay waay nee nañ dañ fee indi lu baax nee nañ liñ fi indi moo gën ba pare daal di daganal weer weer wi nga xamante ne mooy ash-shahr al di rajab nga xamante ne dañuy bañ yu bari yi dañ ko fi tere rey nit ak ay songaateeg yooyu yëpp dañ ko fi tere ñoom ñu daal di koy def daal di ciy tuur deret daal di ciy jël alalu nit ñi ba pare daal di jàppay léegi nag <coughs> léegi nag ña nekkoon foofule ca Quraysh te xaw te gëmoon waye doon nëbb seenu ngëm bu gaa yi doon wax waa Quraysh di wax lii bon ñu leen di xaw a rek waa naan noo ñoom ci Sha'ban lañ dal ci seen kaw waaw ndax ñoom ci Sha'ban la fekk xam nga imaam Ibn Ishaq dane fin wu rajab la woon kon Sha'ban la ci tegu gaa yi doon wax naan leen noo Sha'ban la du rajab waaye daal léegi nag yahuud yi tamit daal di tëbe fële waaye di gën a bul fàtte ca lañ loon doon wax naan Amr ibn al-Hadrami bi nga xamante ne ki ko ray keroog mooy Waaqid ibn Abdillah yahuud yi naan o oh, amr daal amaratil harb amr daal dundal na xere bi de é dajum kanam la Quraysh de bu ko bàyyee mu sedd ñu xam ne Quraysh daal doonatul la mu doon de waaye gi nag mu naan voilà wa waaqit gàntaa waaqit bi nga xam ne moo faat Amr ibn al-Hadrami bokkoon ci waayu kilifa ci yi nga xam ne allié waa Quraysh yi waaqit moo mële ci jul bokkoon ci sariya bi bu Seydina Abdallah ibn Jahshin daal di faat wa Amr de waay waay waaqid waqadatil harb waaqid de moom tal na jafal na li nga xam ne mooy xare bi de léegi nag bi mbir mi demee noonu le ci la suñu boroom nag coow yi bari fu nekk <laughs> noonu lislaam yëpp daal di tëb nag di ci jaar ngir mën a dugg diine ji nag daalaale ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci la suñu boroom tabaaraka wa taala wàcce laay bii ñuy bëgge gis léegi nag bi nga xam ne ci la ko wàccee léegi nag bon léegi nag Seydina Abdallah ibn Jahshin bi mu wàccee bi laaya bu njëkk bi bi nga xam ne ndax laaya bi mooy ñaar téeméeru laaya bi ak fukk ak juróom ñaar boobu bi mu wàccee léegi nag ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di nangoo li nga xam ne kon baax na suñu borom lii la wax mu daal di jël li nga xamante ne nii mooy prisonniers yoo yële ba bare daal di jël alal yoo yële nag léegi nag bi nga xamante ne ci noonee la demee léegi nag yonent waa sariya bi Abdallah ibn Jahsh radiyallahu taala anhu wa arda ak ñi mu àndaloon nag ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam ah ñun de ñun moom xeet moom moon nañu que lii ñu def mooy xare bi ñu def ñu jox ñu ci pay payu ñoo xam ne dañoo jihaad yoonu suñu boroom tabaraka wa ci la suñu boroom wàccee laay bi ci tegu di ñaar téeméer bi ak juróom ñett kon nag mu ngi ak ak juróom la bi ak fukk ak juróom ñett voilà kon nag ñu jël laaya yi suñu boroom tabaraka wa mu ne yasaluunaka ñu ngi lay laaj ani shahril xaraami qitaalin fii ñu ngi lay laaj lii am ñu ne jullit ñi ñoo ko doon laaj yonent bi alayhi salaatu wassalaam am ñu ne noonoo yéeféer yi la te sax du laajug nañ ko laaj nga xam ne mooy ngir ngir mën a dugg la ak tamit wane ne ñii daal liñ def moo yées mu ne yasalunaka ñoom dañu ngi lay laaj ani shahril xaraami ci weer wi nga xam ne ñoo ko ormal muy rajab waaye buñ la ne shahrul xaraam mooy yeneen yëpp ci la yi nga xamante ne nii mooy dul qiyada ak Dul Hijja ak li nga xamante ne nii mooy Muharram ak Rajabu Mudar bii waxoon nañ la ñetti yële ñoom dañoo taqaloo muy Dul Qiyada ak li nga xam ne mooy Dul Hijja ak li nga xamante ne nii mooy Muharram léegi nag Rajab moom kese moo ci wéet léegi nag boobale léegi nag comme que weer woowu ci la xare bii amoon ci li ñuy songe woon ñee nit ñi nag di laaj ak yéeféer yi di laaj ngir daal duggaale alhamdulillah suñu boroom tabaaraka wa taala ne yasaluunaka ñu ngi lay laaj ani shahril xaraami qitaalin fii ci weer wi nga xam ne maa ko war a maal di rajab qitaalin fii <laughs> moo nan la ci xare est xare am na ci ba ñii am ci droit di di faat nit qul wax leen yow rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nee leen qitaalun fiihi kabir nee leen xare ci moom lu rëy la mooy du loo xam ne dañ naan comme koy jullit ko def rek est-ce déedéet suñu boroom ne kabir waa lu ngand la ah mooy du loo xamante ne nii noonu la waroon a demee de ndax dafa màgg te mooy bakkaaru ko ka fa xare daa nekk lu rëy wax naa la waa si dañ ko doon màggal noo nële ba taxoon doonuñ ci woon xare gisoon nañu ne looloo taxoon buñ bëggoon a xare léegi nag bon ne waay yow weer yi daal xaaral nañ ko puus loolu lañu gisoon ci la nga xam ne ca suuratu ba gisoon nañu affaire yooyu yële nga xamante ne nii innaman nasiu ziyaadatun fil kufr mooy puus gi ñuy puus weer yi parce que dañoo gëj a xeex te seen yaram daal fii mu ne mu ngi xesen ndax bëgg xeex te bëgg nañoo ami màng léegi ñu ne kon weer wii di ñëw di rajab nañu ko puus voilà wala nañu puus yooyu nan dañ ko doon def ngir mën a bëgg a xeex waaye moom bu doon ne puusuñu ko bañ xam ne weer wi la ñu bàyyi ko noonu dañ ko doon respecté doonuñ ci woon def dara te loolu ci sariya yi Ismaayilu alayhi salaam dañ ko jële woon léegi nag kon nag mu ne ñu ngi lay laaj ndax xare am na ci kon nag wax leen ne ah xare ci de lu rëy mooy bàkkaaram lu rëyla la de wasoddun waaye nag li muy rëy rëy rëy wasoddun an sabilillah waaye dox gi nga xamante ne nii moom la waa Quraysh di dox an ci di yoonu yàlla wii mooy l'islam bii daldi ne bu ci kenn dugg walla ko ku ci dugg ku ci dugg dinañ ko jëf leen teeg yow wa kufrum bi ak weddi bi ñu weddi seen boroom tabaraka wa taala weddi diineem jii mu fi indi wal masjidil haram ak màkk gii nga xamante ne nii dañ koy tere way ngëm yàlla yi ba moo tax gaa yi ñame fa woon di dem noonu de waxoon nañ la keroog bi Abu Jahlin keroog bi nga xamante nii ci la mawlaana abdullah ibni mas'ud radiyallahu anhu wa arda daal di jànge suuratu rahmaan comme niñ ko fa gise woon ba ñuy gis suuratu rahmaan abu jahli na ñëw daal di koy yi la ko duur léegi nag mu ngi noonale bañ ba mu xaw a sonn sonn lool kon nag lool la ba pare ñu doon wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam mayuñ la droit nga nekk naan da ngay julli fii kon lool ñuy def di dëddu non seulement diine yàlla ji di ko dëddule nit ñi ba pare